غرى في الإعلان والإسرار حب حب رسول تمسك بشريعتي غرى في الإعلان والإسرار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حب الرسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حب رسول حقيقة تحيا بها قلب التقي عميقة الآثار الله الله الله الله إحياء سنته حقيقة حبه إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الكلمات في الأفكار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إحياء سنته إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الكلمات في الأفكار الله الله الله الله الله الله يا سيد الأبرار يا سيد الأطهار يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض السبابة جاري الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 ni'mal mawla wa ni'mal nasir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci weer bi la gane woon àddina waa ci dëkk bu ñu tuddee makka baayam mooy abdullahi bun abdul muttalib bun hashim bun abdul manaaf yaayam mooy ndey aminata bintu wahb di baayam di yaayam ñu ngi bokk ci askanu quraysh sallallahu alayhi wa sallam askan boo xam ne góor ña kenn mu sa nekk karabaane jigéen ya kenn mun sa nekk gànc yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla dafa ko tànnal du jaar ci góor ñu bon waaye du jaar ci jigéen ñu bon baayam yi ñoom ñëpp dañoo sell waaye yaayam yëpp dañoo sell sallallahu alayhi wa sallam beñum bii mu tey sayyidina muhammad ba mu yeggee ci yaramu yaayam ñetti weer bëgg a dugg ñeenti baayam te mooy abdullahi mu ne a doom day nawle la damay dem àll wuti teraanga bés bu doom bi dikkee àddina ma teral ko waaw waaw ma teral ko ma ormal ko de ba mu demee ndeysaan dañoo toogar bi ay bagaas daal di wàcc ndaw bagaasu diis anas yaay aminata maa ngi nii ah yaay Aminata lii day bagaasu sa waajala di Abdullahi ana Abdullahi ñu ne ko Abdullahi de des na àll ah, mbir mu mbir mu yéeme mi ngi noonu le bagage dikk borom bagage dikkul tardewul ci yoon bi waaye de mi ngi ci biir suuf lii lu yërëm lu la kon ku ko yàlla teg tegoon na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaayam daf ko ëmb ñetti weer baayam génn di wuti teraanga fa la ko yàlla moom ah yaay ji nekk ca la nekk rek yonte yàlla muhammad gannaaw loolu juróom benn weer mu ñëw àddina ba mu demee ba am juróomi at bay dugg ci juróom benn la at waaye yaayam tamit ci la faatu sallallahu alayhi wasallam kera ba yaayam di faatu yaayam mi ngi ci métit waaye ndeysaan mi ngi ci weti yaayam mi ngi fóon la xam ya mi ngi foon tenxam ya ñu ngi joyante ay tànkam ñu ngi joyante ay loxoom te boobu mi ngi ci juróomi at yi dem ci juróom benn at mbokk yi lii yërëm la na kenn fekkewul jotaay boobale bu dul ay man muy benn nit ku ñuul waaw kii rek moo fa fe moo fekkee loolale yaay jaa ngi battar ñi ko waaw waaw yaay yaa ngi wëlbatiku yaay jaa ngi fudd ndekete yaay ji génn àddina kas tuuti rek yaay bi daal di faatu ummu ayman moo ko andil maamam ne ko ah abdul mutalib mbir de xew na dañoo demoon gane ji ca yasrib waaye biir bu metti moo fa dal yaay aminata yàlla moom na ko muhammad na mi ngi ni doon na baayo doon na jéem te amagul juróom te juróom-benn at kon bu la yàlla na tolli sa baay dee sa yaay dee yàlla tegoon na ko ko la gënoon mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla li muy teg kilifa du ko teg kenn ngir bu ëllëgee bu ñu jaxasoo ñu jël exemple ci kilifa yooyu la ah ñu jox ko maamam te mooy abdul mutallib maamam ku ko bëggoon la lool bu toggee ci keru kaaba gi doomam yëpp daal di ñëw wër ko bu muhammad ñëwee bëgg a toog ci wetam ñu bokkoo dandal mu ne daa u wala di bàyyi leen sama doom te sëtam la waaye ngir bëggam Seydina Muhammad dafa ne daa u wala di bàyyi leen sama doom yonte yàlla Muhammad toog ci wetam sallallahu taala alayhi wa sallam ba am juróom benn at ba mu demee am juróom ñett at ci la maamam daal di faatu mu jóge kër maamam dem ci baay tëram te mooy Abu Taalib baay Seydina Ali fa la yoon karamallahu waj fa la yàlla Muhammad sàmmee dafa ñëw ci baay tëram ne ko eey yow sama baay a ah, yàlla dogal na amoo koom te da ngaa bëri njaboot dama bëgg nga wax waa Màkka ñu dajal seeni jur may sàmm bu weer dee liñ ma jox ma andil la ko mu ne ko Muhammad da ndawe ci ay at gisoo sa morom yaa ngi ci dëkk bi demal nga fo mu ne ko man dooma koo xam ne caaxaan ak mbóosër mooy sama mbir xumbaare yi ak caakaay déedéet man ma liggéey di la jox moo ma dàqal ma toog ci kër gi ngay liggéey di ma jox kon te ngeen roy loola le sama mag dana andi kooku di waxi gor ah déedéet demal nga liggéey nga tedd ni sa mag waaye bu mag bi andiwul ceeb nga mer bu andiwul dugub nga mer yow kan ngay doon di lekk rek Seydina Muhammad Musa nangu loolu mooy gàngal gàngal yow da ngay toppe rek gàngal yaa ngi jur doom rek gàngal yow doo xar xarmat doo góob doo def dara dana àndi rek ilaa mata be kañ lislaam li mu bëgg mooy na farlu ñu aju ci yow nga bañ aju ci keneen Seydina Muhammad ci la ñu dajalee xaru makk yëpp ak béy yi ndeysaan mu jël séru yaayam keroog moom la kaalawoo yat bi baayam doon doxee moom la téye waaw jigéeni màkk di jooy hey bu Aminata doon dund lii du am mukk ay bu Abdoulaye doon dund Muhammad du sàmm mukk mu ne bu leen jooy Abdoulaye dem na waaye ay moromam ñu ngi fii ñoo ñooy samay baay yaay tu dem na waaye ay moromam ñu ngi fi ñoo ñooy sama yaay kon doom bu baaxee moromu baayam yëpp ay baayam lañuy doon doom bu baaxee ay moromu yaayam yëpp ay yaay la ñuy doon waaye ba weer dee bañ ko fayee daf ko andil baay taxam te mooy Abu Taalib na ko bàyyi liñ ma fay mi ngi nii baay liñ ma fay mi ngi nii mu ne ko seetal loo ma ci sedd mu ne ko déedéet sama baay bu doon dund moom mooy sedd waaye du ma ko sedd noonu la Muhammad mel ba ni mu amee fukki at ak juróom ñett def na commerce sallallahu alayhi wa sallam gannaaw commerce googale moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir commerce gi ci la ko yàlla boole ak yaay Xadijatu ah, ba xamante googu mujj doon sey yonte yàlla Muhammad toll ci ñaar fukki at ak juróom yaay xadijatu toll ci ñeent fukki at kon ci zahir xadijatu moom magoon Seydina Muhammad waaw waaw fukki at ak juróom ah moo ko magoon fukki at ak juróom jigéen dana mag góor mu denc ko naka góor ni muy magee jigéen di ko denc yépp daggan na de aramul de jigéen mun na laa mag nga denc ko muy sa mun ngaa mag jigéen nga denc ko muy sa soxna ñun dañ ko miinu lool waaye luy nekk la de lislaam aramulu ko de ci la jëlee xadijatu xadijatu ne ko sama kër gi li nekk yëpp di alal lew na la loo ci def baax na mu ne xadijatu man jëluma la pour nga may jox sa alal may lekk mun ne ko lu tax nga jël ma mu ne jigéen dafa am ay jikko yu nekk ci moom bu ko jikkowoo lu mu jur eskay lay doon du jur ca mbay mukk ah am na juróomi jikko bépp jigéen bu ko jikkoo doo doomu caaxaan doo jur doom boo xam ne caay-caay la mooy doon ay mbiro déedéet yooyu jikko mooy yan ana maa ngi nii bul dem toog na lii bëgguma ko dootuma ko def lii neexuma tuub naa ko ndax suñu jigéen tey noonu lañu mel ana nga romb na fii léegi mel ni tànk bi dañ cee def laalu mbir mu ngi ci àll bi di dem rek mi ngi ci àll bi dem rek jigéen bu mel noonu du jur kandiya kandiya mooy kilifa jigéen dafay gàtt tànk ci ay demuwaayam ci ay waxam ana nga maa ngi nii bul dem toog na waaye boo ne ko léegi bul dem a ah, mu ne ko danaa dem de sama tànk yeewuñ ko noppil du noppi mukk ne boo waxee benn mën a la fukk kooku doomam kenn du ko ommat kenn du ko wannal baat lii neexuma tey daf koy gën a defaat lii bëgguma ko daf koy dolliwaat moo tax kër yi jàmm naka la ciy amee ah jàmm du ci mën a am dafa am ci réewu penku yi benn góor xam naa saa su nekk jabaram daf koy laal lool daf koy dóor ba mu bëgg a xam yàlla nañ ci yàlla musalaar moom bu yëngoo rek jabar ji laal ko ba mu tàng lool xam naa seen tour de tey yooyu ñuy def moom mu aaye mu ne jabaram maa ngi lay ñaan bi yoon bul ma dóor dégg nga sama xarit yaa ngi yoon nag ma suturaal danaa la gëdd tuuti rek pour wan la ne maay sa kilifa waaye bul ma sonal mu ne ko baax na xarit yi ñëw toog mu koy gëdd yow sa añ bi tardé na xet bi sax neexul yow sa matt bi mi ngi saxat lool ndeke soxna si mer na te neewoon na nga baal ma bi yoon bul ma laal ndax dem am ay gan mun ne ko yow mënoo def lat koloñ sol yow xanaa amoo gonga amoo nanga jabar ji yootu ko ba ñëw ci ndong rek daal di ko laal ba mu cippee lool rek daal di daana mu jooy woy loo ne daf ma ne miig kon yi ngeen góorgóorlu bu baax a baax ngi ree waaye li lu ree de musiba la am na góor yi nekk ca dam yeba mënuñoo fanaan si ndax kañ fa bàyyi buñ ko fa fekkee mu teg pool seen digg bopp guddi gi lu mu guddi da ngay dégg avancal avancal payon bi rek mënta tëdd ngir lam bàyyi foofu la yàlla nañ ci yàlla ci yàlla musal kon mbir maa ngi noonu rek nee na xadijatu li tax ma jël la mooy juróom ko yooyu ana bul dem toog na noppil nopp naa lii neexuma dootuma ko def moo leen jural ko ñaari doom ndax boo amee doom dangaa bëgg doom bi gën la te yonte yàlla Muhammad kenn mënu ko gën moo tax yàlla jël doomam yëpp ba ñu nekkee ndaw duñ ne doom bi yées na baayam mukk ndax kenn mënut mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi yonte yàlla Muhammad ba mu amee ñeent fukkaat ci la ko yàlla yónnee da yàlla yàlla yónnee muy woote biir Makka ñu daal ko embargo njatamal ko musibal ko fitnaal ko yàlla dogal ci biir fitna yooyu ci la Xadijatu faatoo Abu Taalib faatu ci la yàlla ràññaanee Seydina Muhammad yóbbu ko asamaan jox te waxtu julli juróom ci ginnaaw ko ci la gàddaaye ñëw Madina def na juróom ñett at Medina yàlla soog koo may ndigal mu ñëw ubbi lislaam dugal ko biir màkka foofale fi ma jëm ci gàmmo gi mooy gannaaw ba mu ubbee màkk xare bi mu njëkk a def moom laa bëgg a nettali ndax dafa am yu ci xew xare boobu yoon ba mu ubbee màkk ci atu juróom ñette aw taas dañoo woo Seydina Muhammad ne ko dañoo bëgg a dugg ci lislaam comme mbooloo lañu mënuñoo jël suñu njaboot yëpp ñoo fekk makka waaye dañoo bëgg nga gàddaay nga ñëw fekk ñu foofale ñun ñëpp ñu tudd baatu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonentu daal di préparé mu ànd ak fukki junni nit ak ñaar ñu jóge makka ñu ngi jëm ci dëkk boobale waaye foog ñu jaar ci bani hawazim foog ñu jaar ci bani saqif te mooy waa taif ñooñu ne du fa jaar dëkk bële ñoo bëgg a dugg ci lislaam waaye dëkk yi ci diggante bi ñu ne du fa jaar mukk te yonte yàlla muhammad amul feneen fu mu jaar ko dul ci fii loolu moo andi xare boobu ñu tuddee Hunayn nit ñu bari dañuy nettali ne yonte bi dóor na ca Badar dóor na ca Uhud dóor na ca Hunayn déedéet Hunayn dóorul de dañ leen a dóor de ca Hunayn dóoruñu waaye dañ leen a dóor lii julli di war nañoo xam li yenn jamono dana neex ba li nga bëgg am yenn jamono mu naqadi ba li nga bëgg doo ko am àddina nii la tànk ndeyjoor tànk càmmoñ foog ñu wutuwante yenn jamono dana ratax bandan yenn jamono mu ñagas yenn jamono na neex yenn jamono mu naqadi yenn jamono da nga wér yenn jamono da nga feebar moom Seydina Muhammad kero bi nga ànd ak fukki junni ak ñaar ñu ngi jëm ci dëkk boobale waaye fi ñu war a jaar lépp lu ñu yore ci ngànnaay jël nañ ko ngir dajeek Seydina Muhammad booba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam junni nit fukki junni di jóge Medina moom la àndal ak ñaari junni yoo xam ne Màkka la ñu jóge ñoom la àndal mu dem ci kenn ku ñu dee Safwaan bun Umayya kooku moo ko abal moo ko abal ñeenti téeméeri mbubbu koŋ mooy mbubb mi nga xam ne boo ko solee buñ la jóoree jaasi du dugg buñ la dooree xeej du dugg kon doole desoon na am na keneen doomi bàyyi taxam ñu ko dee nawfal nawfal bun haris bun abdul muttalib kooku abal ko ñett junni xeej ci la yonent bi yéegee benn berkele berkele bu ñu dee dul dul mu ngi jëm ci dëkk googale ba ko waa dëkk ba déggee ñoom ñoom ñu génn ay junni junni doomi aadama kenn ku nekk yore ngànnaay ki nekkoon seen njiit mooy Malik bun Awf ak ku ñu tuddee Durayd bun Simma ana nan lañu def ñoom kéeféri ba ñuy génn dañoo génne seen géléem yi seen xar yi seen nag yi ak seen jabar yi seen doom yi ne tànk lii mi ngi suñu gannaaw kon duñu daw ndax bu ñu dawee Muhammad toj suñu dëkk bi waaye Muhammad du toj yow bëgg dugg ci lislaam kële mi ngi bëgg a dugg ci lislaam nga ne du jaar fii kooku du njub bëggoo am na ko bëgg bàyyi ko mu jël neexul am na ku mu neex bàyyi ko mu jël waaye yow du jaar mukk fii dem doxi diina yàlla gi kooku njubadi la lii moo andi xare boobale kon yonent bi tooñul waaye ñoom ñoo tooñ sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee ba jegeñ ci la ñu génnee na Muhammad mu daal di jël benn renseignement moo tax bu yàggul am na kuy naan sëñ bi dafay daganal renseignement renseignement dafa dagan kay bu renseignement amul ci réew fan la réew jëm ah Afrique trente mille trente millions waaye diggante deux mille ak deux mille dix-neuf li wàcc drogue ci Sénégal wàccul fenn ci Afrique bu doon renseignement yi ndeke suñu xale yëpp dox nañu waaye lu wàcc renseignement yi lu wàcc renseignement yi tey daan lakk ko drogue yu bon yooyu héroïne cocaïne bu duggoon ci réew mi amuñu renseignement fan lañu jëm yàqu rek renseignement lu l'islam daganal la dara nekku ci réew mu ko amul yaa ngi ci danger réew mu ko amul doo yëg rek ba màbbu benn yoon kër yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mi ngi jëloon ko ñu tuddee abdullahi bun hadrat al aslami kii moo doonoon renseignement keroog moo dem di ko seetal nan la seen doole toll nan la seen kàttan toll xale yi mag ñi góor ñi jigéen sallallahu alayhi wa sallam mu dikkee ba ñëpp daal di rang nii am benn sahaaba boobu fukki junni nit lañu ak ñaar ñu commencé di ndamu yàlla bëggul di ndamu boo ndamoo yàlla gàcceel la commencé di jaay fulla di jaay fayda ne ah yonante bi bu fekkoon ñàkk mbooloo moo tax ñu ñuy gañe tey de kenn duñu ñu gañe tey fukki junni nit lañu ak ñaar bam ko waxee yàlla dindi sekkëre muñ ci ñoom dindi sekkëre kàttan ci ñoom ñu des doon ay quantité waaye dootuñ ay qualité quantité nag qualité moo ko mun sallallahu selam ba ñu tàmbalee tuccët tuccët kéeféer yi topp ci ñoom di leen duma di leen duma ba ñu daw ñoom ñëpp fukki junni nit ak ñaar ñëpp daw ba mu des téeméer ba mu des lu motul téeméer kon kan moo taxaw ñëpp daw nañu keroog ba yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu daldi woo baayam te mooy abbas mooy mbokki baayam mu ne abbas yow sa baat dafa riir na nga woo saxaaba yi ayna ashaabu baqara ana ñooñ sóoratu baqara ana al ansaar ana ansaar ayna ashaabu samra ayna ahlul baya fi l ci lañ dawe daal di dellusiwaat saxaaba yépp ñoo dawoon keroog fukki junni ñaari li desoon ak Seydina Muhammad paasewul téeméeri jotu ko sax Abubakar mi ngi nekkoon ci wetam Omar mi ngi nekkoon ci wetam Ousmane mi ngi nekkoon ci wetam Seydina Ali mi ngi nekkoon ci wetam ñaari nit ku ñuul ñu ngi ci bokkoon Usaamatu bun Zayd waaye Ayman bun Ummu Ayman mi ngi ca waaye Abbas mi ngi ca woon waaye doomam Fadl mi ngi ca woon li ci yéeme mooy ñaari xale ñu ngi ci woon te mooy Utba ak Utayba moo tax mbokk yi xeexi mbokk dana saxat waaye du tàkk mukk ñu bàyyi xel ci loolu bul juyoog nit ba nga wax lu waxuwul nga def lu defuwul yàlla mooy wëlbate ay fanam ni muy wëlbatee diggante lëndamaayu guddi ak leeraayu bëccëg noonu lay wëlbatee diggante juboo ak jubadi ñaari xale yooyu te mooy Utba ak ba doomi Abu Lahab lañu te seen baay moo xas Seydina Muhammad ba yàlla wàccee saar te mooy tabbate daa abi lahabin ñooñu mujj nañu tuub bekkeroog xunee ni ba nit ñi dawee ñoom dawuñu kan moo xamoon ne abu lahab dana jur ay doom ba doom yooyu ànd ak seydina muhammad ci xare ba ñëpp daw ñoom nu taxaw ànd ak seydina muhammad li day doy na waar te kenn ki moo fase woon ruqiyatu doomu seydina muhammad keneen ki moo fase woon ummu kalsum doomu seydina muhammad sallallahu alayhi démb ñoo fase woon ay doomu seydina muhammad ngir bañ ko ngir weddi ko tey ba ñëpp dawee ñoom ñoo taxaw ànd ak Seydina Muhammad di ko défendre kon na ngeen ànd ak sagoy coow bu amee bul wax lu waxuwul coow bu amee bul deflu lu bu mu neex mukk ba nga ne lépp fàng ci biti mun na wëlbateeku ëllëg nekk noonu fekk xam na sa lépp mu daal la faagaagal waaye bu mu doon sa noonu tey mukk ba nga def jaaduwul bu ëllëgee bu ngeen juboo gàcce eh, nga daal di am gàcce kon fu nit nekk na nekk diggu doomu rek xayrul umur ay su aw satuwa moom la yàlla di nettal ci alquran laqad nasarakumullahu fi mawaatina kasira wa yawma hunayn id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqal alaykum al ardu ma rahubat summa wallaytum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'miniin wa anzala junuudan lam tarawhaa wa azaba alladiina kafaruu wa zaalika jazaa'ul kaafiriin yàlla na yow Seydina Muhammad yaag saxaaba yi de kera dañoo dem bay ndamu dañoo dem bay puukarew dem nañ bay tiitaru xamuñ ne doole man yàlla maa ko yor kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi idnillah waaw waaw wallaahu ma'a saabiriin mbooloo lu mu tuuti bu ànd ak ndimbalu yàlla li ngeen bëgg dana sotti waaye mbooloo lu mu rëy bu ànd ndimbalu yàlla du ngeen mën a sottal dara ah kër bésufu ne nu ni la mel yonent bi dafa am jafe ñu méttee métti dañoo dóor ay saxaaba ba ñoom ñëpp ñu daw fukki junne ak ñaar li des ak moom mootul fukk mootul téeméeri nit kon ngeen bàyyi xel ci lii lu ngeen di def na ngeen jiital yàlla teg ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye foog na sa doole bi dana mun ci wala déedéet ah ñaata nit ñoo dee fekk ay buur lañu seen nguur lu mu mun ci ñoom ñaata nit ñoom ñoo dee fekk ay président lañu seen doole yi président lu mu mun ci ñoom Omar Bongo président bu Gabon ba muy dee fekk président la ci nguur la ko dee fekk ka mu remplace di Léon Mba ba mu nekkee président ci la dee Sékou Touré mu président ci la dee Mobutu Sese Seko ba muy dee fekk président la kon na ngeen bàyyi seen xel ci àddina bu leen fuuy bu ñu aaw nañu jiital borom bi subhaanahu wa bu ko defee danañ fekk lépp doon xàll dañuy dem ak suñu sago maa ngi wax buur yi nañu demee seen xel nekk di nguur yaa yore doolay tey ngay tëj ku la neex di tijj ku la neex ku raay sa ndigg nga bàyyi ko fi ku wax lu dul noonu nga ne koy ràpp wala nga dàq ko lii yàggul wayul weyul président bu Soudan Omar Bashir def na fanweeri nekk président te mi ngi ci kaso bi ñu ngi koy atte ba léegi attem jeexagul te fanweeri nekk na président tey mi ngi ci biir kaso bi di Omarul Bashir bu Soudan Lula da Silva di président bu Brésil xanaa bu génnee fan yi waaye mi ngi ci biir kaso bi Laurent Gbagbo bu Côte d'Ivoire ngi ci biir kaso bi tey Charles Taylor di président bu Libéria tey mi ngi ci biir kaso bi kon lii ndénkaane yàlla rek la nguur yi lii kii député la kii gouverneur la kii préfet la kii sous-préfet la kii ministre la kii général la lépp ay ay ndénkaane jamono rek la bul ko jamono nanguwul dee nangu ko rek kon wàccal nga ànd ak doomi aadama yi kere ba ngay ñëw àddina dañ laa for kere ba ngay ñibbi nit moo lay taxawu kon bu ñu jéggi dayoo ci loxo la ñu dikk ci loxo la ñuy dellu nañu suufe suufelu nañu oyof nañu maslaak doomi aadama yi yal na yàlla dafa leen jàmm yaa

الله الله الله الله الله برق بدا من جانب الغور اللامع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حب رسولي tamassukun bi shariatin غرى في الإيلان والإصرار حب رسول حب رسول حب رسول تعلق بصفاته حب رسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار حب رسول حب رسول حقيقة يحيا بها قلب التقي amiqatul athari ihyaa sunnati haqiqatu hubbihi ihyaa sunnati haqiqatu hubbihi ihyaa sunnati haqiqatu hubbihi ihyaa sunnati haqiqatu hubbihi fil qalbi fil kalimaati fil afkaari yaa sayyidal abraari يا سيد الأخيار يا سيد الأطهار حبك في دمي حبك في دمي حبك في دمي نهر بحر نهر على أرض السبابة جاري الله الله الله الله الله الله برق بدا من جانب الغور الله الله الله, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين ci xeexu Hunayn googale njëlbeen bi xawoon na neex waaw ba mu demee ba ci digg ba mu naqadi ñu gaañ julli di lool waaye ca mujj gi ci la yàlla andi doole ba julli di amaat ngañaay ba ñu amee ngañaay ñoom ñëpp ñu toog ñu dajale alal ba nga xam ne moom lañ ci am ci la ko na Muhammad tàbbalee seddale diw yow jëlal nangam diw yow jëlal nangam mu seddale alal gi ba mu jeex tàkk ñamu àndaloon jóge Medina waaw waaw ñi mu àndaloon jóge Medina ñoom amuñu de ah ñu commencé di jëw naan Muhammad day ah ba mu amee jafeñ ci ñun la dikkoon waaye ba mu amee jàmm dafa ñoo fàtte di defal ay mbokkam dañu bàyyi yonent ne déedéet xanaa yéen gërëmu leen waa Màkka jël alal bi yéen ngeen jël Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko wallahi radina bika ya rasulallah nañu jël alal bi yow ñu jël la moo ñu dàqal ñu jël la ñoom ñu ñu jël alal bi lii moo tax Seydina Muhammad Madinatu Munawwara la tëddee te ay maamam yépp ñu ngi tëddoon Màkka sallallahu alayhi wasallam am na lu fa xew keroog am benn góor daal di ñëw benn góor ñëw mi ngi tudd Abu Barqaan mu ne ko mu Muhammad man sa nijaay laa de ah Muhammad ne ko sama nijaay nga mu ne ko sa nijaay laa jigéen bi la nampal alimatu saadiya càmmeñam laa yonent ne ko wallaay wax nga dëgg jigéen bu sell boobale te mooy alimatu saadiya waaw ah, waaw moo ma nampal de waaye ndekk am na doomi aadama yoo xam ne du ñu yem ci loolu yonent ne ko kii mooy Abubakar Siddiq mu ne hee Abubakar yow sa papa ko mënul bëri la de ni ni lay waxee loolu <laughs> waaw buñ doon kaf bu ñu songante bu ma roofee galgal bu ma ko defee néeg mu def ni ba léegi façon mag ñooñu am nañ suñu biir boo nekkee xale boo leen soriwul ñu wax la loo xam ne sa nopp mënu koo dégg yonent ne jox leen ko dara mu teel dem ah mu ne kii nag kan la ñu ne ko bun xataab mu ne ko sa papa moo juboon loxo bu jëloon las fe bu dóoree picc yi nii la ñuy def ma daw njëkkanteeg moom mus naa ko mbëkk mu daanu ba bëñ bi dam lii nii dana ko nettali doom déedéet ne dajale leen addiya ngeen jox ko ku mu dem moo tax am na yenn réew ci àddina bi waxkat bu rëy buñ ko gisee dañ koy jox ay teraanga pour mu dem dañuy cotiser jox leen pour ñu bañ a wax xam na nag réew mi waroon na ko def moom am na ñoo xam ne saa su nekk ñu feeñ ci télé yi wala feeñ ci journal yi wax toj-toj yoo xam ne musiba lay doon dañoo waroon di dajale di leen jox ne leen ngir yàlla bu leen di wax ngir julli di am jàmm boog li yonte yàlla Muhammad mi ngi ko jàngale keroog ci xare Hunayn kooku ñu ngi ko tudde Abu Barqaan ci la ko yonte dajale adiya daal di ko jox am benn jigéen bu ñëw fekk nit ñaa jot seen bopp waaw waaw nit ñaa jot seen bopp mu ñëw ne yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man jote naa sama bopp sama weenu yaay ko jot nga sa bopp sa loolu mooy ban wax mu ne ko dag maa xamul mu ne ko géjjadee am na mu ne ko man may say maaw ba ngay namp ci alimatu saadiya man maa la doon boot dangaa bëgg ma war la say we ci sama yaram bi yoon daal di muuñ sallallahu alayhi wa sallam dindi daal ko ko lalal ne toogal fi mu ne képp koo xam ne yaa ngi yore woon jaam na nga goral ñëpp képp ku yore addiya nga bëgg ma koo jox nanga ko jox jigéen bi lii mooy ku baax nit ku baax dafay fàttale ko démb waaye jekku nga tey nga fàtte ñi nga amoon démb am nga ay nga tey nga dàq mu jëm àll loolu jëmm jooju baaxul ah waxkat yi dañoo ne dafa am dafa am ku dajeek bukki ne ko bukki sa kanam bi ñaaw na de mun dëgg sama kanam gi ñaaw na waaye moo gën a rafet kanamu kuy fàtte démb kuy fàtte démb mooy ku lul jokk kóllëre yaa nekkoon ci kër gi di jàng ñii ñoo la doon jëndal ay kaye ñii ñoo la doon fóotal sa yére bu xotteeku ñii ñoo la ko doon ñawal sa saag bu xëttee ñii ñoo la ko doon ñawal nga dem ba nekk ministre dem ba nekk député dem ba nekk borom entreprise doo jaarati ci mbedd boobale koo ci gis sa yoon ci moom doo ko faale lii ndax borom gor la wallahi du gor yal na yàlla musal ci xeetu doomi aadama yooyu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la del see màkka xare boobu la ñu tuddee xare uhud li tax ñu tudd ko mooy seet leen xew-xew yi ci am ñu ko doon contre di ko xas di ko saaga mujj nañoo dugg ci lislaam bee rafetal kër ba yonte yàlla Muhammad amee jafañ ñoom bokkuñ ci ñu daw dañ koo jëriñ sallallahu alayhi wa waaye nga seet tamit am na ku mu amoon ku koy seetali renseignement kon nga xam ne kilifa foog mu am ay nopp biti kilifa boo amul ay nopp biti ci saasi musiba daal di ko dal waaye koo xam ne def dafa ñagas lu mu xam wax lu mu xam wax lu ñu am jox ko mu dem balaa muy andi musibaak ak balaa yàlla na yàlla déggal yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi ba mu ñib see makka teg ci ay fan ci la demee Medina lii mi ngi xewoon bésu àllarba di fukki fan ci weeru korite ci juróom ñett at ba ba mu gàddaayee jóge makka jëm Medina sallallahu alayhi wasallam ba mu nekkee Medina ba diir xare bi mu mujj a def mooy xare bi ñu dee Tabuuk Tabuuk mooy xare bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi mujj a xare ñaar fukki xare ak juróom-ñaar moom la sallallahu alayhi wa sallam def waaye juróom-ñeent ya ci la bocc jaasi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci da daf koy teewee rek yonte dafa déggoon tubaab yi mooy romain yi ñu ngi dajale ay junni junni nit ne dañuy songu ci lislaam ci la Seydina Muhammad dajale fanweeri junni nit amoon na fukki junni fas mu jëm fu ñu naan Tabuk Tabouk benn frontière la diggante réewu arabe ak réewu romain yi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba jegeñ ci la tubaab yi xam ne Muhammad andi na doole goo xam ne kenn mënu ko dékku sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci la ñu dawee Seydina Muhammad toog foofale ba mu koy waajal ñu bëri dañoo bañoon def seen loxo ci xare ba xanaa Seydina Abubakar Siddiq xanaa Omar xanaa Ousmane aliou moom amuloon aliou miskin la woon dañoo jékki-jékki ñu ne lislaam defa soxla ndimbal waaw waaw lislaam soxla na ndimbal de Seydina Umar xaaj alalam daal di ko andi Seydina Muhammad yonte yàlla Muhammad ne ko sallallahu alayhi wasallam ana loo bàyyil sa njaboot mu ne xaaj bi laa leen bàyyil mu ne tey Abubakar li muy mën a def ci yàlla yëpp tey du def lu jot sama bos man sama xaaju alal laa andi ñu jékki-jékki dégg ay xar di meem dégg ay nag di nàññ dégg ay gëléem di bëmb dégg ay ganaar ñuy sab kan la kan la ñu ne Abubakar la mu ñëw feesal buntu jàkka ji yonent ne ko loo bàyyil sa njaboot mu ne allah wa rasuluhu yàlla Seydina Muhammad laa leen bàyyee Seydina Omar nee na keroog laa gëj def concurrence ak Seydina Aboubacar ndeke loo tabe tabe doo jot Seydina Ali doo jot Seydina Aboubacar Siddiq yal nañ yàlla may tabeem yaa rabbi yal nañ yàlla may lu ñuy jox miskin yi yal na yàlla dimbale ñu bu yàlla tas yaakaar yi Seydina Muhammad def na foofu ñaar fukki fan bés bu nekk ñu song waaye yéeféeri daw bés bu nekk mu song yéeféeri daw ci la dikkee mu andi ndam boobale ci ginnaaw loolu yonent yàlla Muhammad xareetul waaye ñaar fukki xare ak juróom-ñaar yonent bi def na ko de ci juróom-ñeenti na dafa bocc jaasi jaamaarloo ñun buñ ci amee lii ana lan la ñuy wax yàlla tànt bu rafetee ni tant bu leeree ni tànt bu yànjee ni ñuy wax yàlla di wax Seydina Muhammad te diina gi ñu ko andi ci ñun seen deret lañu suukatee suuf si ñii dañ leen a rey ñii dañoo damm seen bëñ ñii dañoo fokk seen bët xare boobu yonent yi def na fa kéemaan lool ndox mu tuut lañ yore woon saxaaba yi kenn buggul naan bàyyi moroomam jullit noonu lay mel kenn buggul naan bàyyi moroomam ah yonent yàlla Muhammad nan la def mu ne andi leen ko ñu sotti ndox mi ci këll bi mu dugal ci baaranam ba sallallahu alayhi wasallam fanweeri junni nit ñëpp naan nañ ci ci benn këll li yàlla defaloon na ko Seydina Muhammad kon bu yéemu ne Isa dafa doon bu laalee ko gumba mu gis bu laalee ku lu mu wax bu laalee ku tër mu dégg waaye fanweeri junni nit nga naan da leen ci benn këll ndox mi di génn sa diggante baaraan mbokk yi lii lan la lii yàlla may na ko Seydina Muhammad kiro ci tabuka la ko may lii yal na yàlla fay yàlla yaa rabbi bismillah الله الله الله الله يا

جنبت شاطي شيطان من أنقذ الإنسان جنبت شاطي شيطان وأدخله الجنان ذاك رسول الله الله الله الله الله يا مولاي الله الله الله لا إله إلا الله وما فاسقني من كاسه يا شهيد الله الله الله الله الله الله شوقي إلى ذكر الحبيب يهزني يهزني يهزني فلتسقني من كاسه يا شهيد العيد دهر الأبكي أحمدا ما جف الضمضم دمعي دفاقي الله الله الله الله الله, الله, الله عن واديه الليل البراقع الله الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم yàlla yàlla guddal fan yi yàlla yàlla wéral cër yi yàlla wéral tas yaakaar yi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la ñëwee Madina ci atum fukkeel ba ci la ko yàlla digal na dem aji màkka mooy hijjatul widaa waaye mooy ajam bi nga xam ne moom la mujj aj sallallahu alayhi wa sallam ba muy aji soxnaam yëpp la dajale bàyyiwul kenn waaw waaw yonente bi mooy ajam mujj bi nga xam ne moom la aj waaw waaw <coughs> ci la yàlla mottalee diina de ba muy dem lépp lu mu yore ci jigéen daf ko yóbbaale te bu njëkk buy tukki moom sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw moom yonte sallallahu alayhi wa sallam bu doon tukki dafay wontale jigéen gu nekk day andi dara lu koy jëmbal ñu daal di ko tiire ku turam génn kooku ñu yóbbu ko ku turam génnul mu des foofale waaye ba muy aji màkka waaw dafa yóbbu mboolem soxna yi kon seydina muhammad mi ngi tàgge boppam sallallahu wa sallam ci la dajale saxaaba yi ne ndigalu yàlla dikk na nee naa dem Makka na aji néegu yàlla ba ci la ànd ak saxaaba yi nit jóge fu nekk na dañuy gunge Seydina Muhammad nit jóge fu nekk na dañuy ànd ak Seydina Muhammad aji néegu yàlla ba ci la Muhammad départ Madina waaw waaw ci la Muhammad départ Madina sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw Makka daal di armal ñu dem Makka xam nañ ko yàlla bu mu doon seen kumpa yaa rabbi maa ngi ñaan yàlla tant bi yëpp buñ mënta dem Makka ah, yàlla li ci ëpp na dem Makka yaa rabbi yaa rabbi yàlla yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi yàlla bu kaaba gi doon seen kumpa yaa rabbi maa ngi ñaan yàlla na ngeen wër kaaba gi yàlla na ngeen daw safa ak maro moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la ñëwee daal di daal di armal ba armale daal dugg makka di labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata wal mulku laka waaw la sharika laka labbayk ci la wéree kaaba gi juróom-ñaari yoon daa di foon xeer boobu ñu tuddee hajul aswad muy xeer bi nga xam ne moo jóge aljana sallallahu alayhi wa sallam daa di julli maqaama ibrahima daa di naan zam-zam daa daw safaak maro sallallahu alayhi wa waaw noonu la génnee ci la demee minan dem musdalifa dem arafa waaw daal di jógewaat arafa dem mina ba fani aji mot mu soog a delluwaat waaye dañ ko andil téeméeru géléem sallallahu alayhi wa sallam géléem yooyu la ja juróom-benn fukk ak ñetti la rey la loj waaye li des laalu leen kon li tàgge woon na boppam sallallahu alayhi yonente bi juróom-benn fukki at ak ñett la dund keroog ci aj màkkaam ba juróom-benn fukki géléem ak ñetti la rey ci téeméer ba waaw waaw fanweer ak juróom-ñaare reyu leen kon ndekk Seydina Muhammad tàggane boppam ni at boobale dootul jël seeti màkka at boobu mooy seen gise bu mujj waaye mi ngi yëkkati loxoom naan mbokk yi li ma yàlla digaloon de wax naa leen ko waaw li ma woon wax naa leen ko nii ngeen di ajee ni ngeen di defee bu kenn luubal waaw waaw waaw bu kenn luubal de waaye bu kenn wor bu kenn wuruj bu leen dellu sama gannaaw ngeen di tuurante deret loolu diine yàlla bi gërëma ko al yawma akmaltu lakum diinakum tey la yàlla motal seen diina gi waaw waaye motinu liir la liir ba mu juddoo mot na waaye bés bu nekk dafa am lu yokk ci moom bekkeer muy doon ponkal ci la seydina muhammad sallallahu alayhi jóge Makka gannaaw ba motalee ajam boobale ba muy ñib si sallallahu alayhi ci yoon bi di àllarba bu mujj ci weeru di àllarba mujj ci màggal sallallahu alayhi wa ci la ko feebar dalee feebar boobu sallallahu alayhi sallam bàyyiwu ko mu nekk ci tolof tolof nekk ci joote nekk ci métit mbokk yi bu yonte yàlla Muhammad jaaree ci lii kon ñun fan la ñu jëm yonte yàlla Muhammad dembe buy naan dañ koy dimbale teg mbàttu bi ci gémmiñam yonte yàlla Muhammad dembe buy toog dañ koy dimbale am ku dem ci ginnaaw di ko xacc ba mu wéeru ci miir bi kon ñun fan la ñu jëm yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi dem dembe munta dem jàkka ja di julli dembe dañ koy lëng am ku tey mbagg ndeyjooram tey mbagg càmmoñam te ba mu jógee màkk feebar boobu ci la ko fukki fan ak ñeent sallallahu alayhi bu guddee nga foog ne tey moo gën a metti bu bëccëgee nga foog ne tey la gën a métti bés boo xëyee buñ na tane na waaw ah, balaa ngoon jot mu gën a tardé kon nañu bàyyi xel ci lii ngelaw bu bàyyiwul gën du mos a bàyyi kuur abadan gën ak diisaayam bu ko ngelaw fële du bàyyi kuur ak oyofaayam kon yéen ummatu muhammad nañ delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala bi leer na tant bi rafet na waaye xam ne la suñu mujj ñu ñëpp ci ginnaaw dëkk bi la muy man muy yéen waaw waaw yàgg yàgg rekk ñu génn ñu dëkk bi bés na dikk dootuñu moom dara bés na dikk dootuñu xamati dara bés na dikk ndox ak li muy nooy dootu mën a jaar suñu purux dañuy mooñ suñuy baat te du mën a jàll abadan lekk bi gën a nooy te mooy ruy bés na jot ñu sotti ko sa gémmiñ te du mën a jàll woy ñun fan la jëm keroog sa baye bi nekk sa biir néeg amul benn mbubb boo ci solati waaye ñun fan la ñu jëm keroog fan la jëm keroog sa climatiseur bi tey nga génn ci sa lal bu nooy bi tey nga wàcc ko yaa jëm foo xam ne amul yëkkati rideau bi dafa lëndëm amul foofale amul ma wantaay dafa tàng amul foofale taalal ventilateur bi taaral kilim bi yi amul foofale yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi xasbuna allah wa ni'mal wakiil ni'mal mawla wa ni'mal nasiir xasbuna allah wa ni'mal wakiil ni'mal mawla wa ni'mal nasiir xasbuna allah wa ni'mal wakiil ni'mal mawla wa ni'mal nasiir xasbuna allah wa ni'mal wakiil ni'mal mawla wa ni'mal nasiir xasbuna allah wa ni'mal wakiil نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله على أبو رضى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مدثر يا مضمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله على مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله على متبع صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا طه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ياسين يا طه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ياسين يا طه صلى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله على مجتبى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله على مرتدى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي يا رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي يا رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين bala may wéy ci gàmmo gi di sant yàlla lool ci ki ngeen tuddee gàmmo gi ren te mooy Chérif Cheikh Anta Madi Haydara di yóbbante sama nuyoo ci baladul amin di ko jaaral ci seen kilifa di Cheikh Ibrahim mu jottalil ma ko mboolem baladul amin li ngeen def neex na ma kontaan naa ci ki gën a isolew ci jullit yi te liggéeyoon ci yoonu yàlla na ngeen feeñal ba ñëpp xam ne kii ku liggéeyal Seydina Muhammad la suñu kàddu mooy loolu mooy majdul islaam fi tawhidil kalaam tedda nga lislaam yépp moo ñu benn la suñuy baat ñu benn la suñuy baat buñ ko defee kenn duñu joxoñ kenn duñu xeeb kenn duñu tuutil waaye bu ñu par parloo suñu doole dafay néew Cheikh Fanta Madi Haydara mi ngi tëdd dëkk bu ñu dee Kankan ca Guinée amul benn góor yàlla bu mu tollool jamono bu dul jëflante ngeen ci teraanga ak orma yar ak yaru ak teggin shérif la sëtu seydina muhammad la sallallahu alayhi gis naa baay mawlana cheikh ibrahima ñas redal talaan dem na ba def ay woy turam feeñ baay nee na dem na ba kankan seeti cheikh fantama haydara te baay moo doon ambassadeur seydina muhammad moom bàyyi nee na fu mu nekk yonante baa ngi foofale moom Mawlana Cheikh Ibrahim nee na wa inni ma al muxtaari fi kulli xaalatin bi hubbin wa zikrin summa xarlit madaih nee na moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass fu ma nekk maa ngi ànd ak Seydina Muhammad bàyyi moo bind li wa inni ma al man maa ngi ànd ak yonante bi fii kulli xaalatin buy nawet buy noor buy cooroon buy lolli suba ngoon guddi bëccëg foo ma gis man baay maa ngi ànd ak Seydina Muhammad bi hubbin ci bëgg wa zikirin ak di ko tudd suma kardil madaay fu ma nekk ma koy tagg di ko bàkk di ko jiin kon baay lu mu tudd rek lu tudduwu la te baay moo ne saaqani latifu naxu kanka wa rabbu aataani maqaama kun kun kon jàngeen jëf ba ngeen tuddee gàmmu ren bi nitu yàlla boobale tey jàmm bi France am gannaaw yàlla ci moom la jaar gannaaw yàlla dara nekku fa waaye waxi ni olof yàlla amul gannaaw fépp lépp yàlla la waaye ni nit mun a waxee ba ñu dégg mooy teraanga bi France nekkee tey li ko may moom ci la bokk jàngale na jaamu na yàlla joxe na wiir wird tariqa yépp la doon joxe dafa dem ba toll ci maqaama mahmudiya maqaamat mahmudiya wala maqaam mahmudiya ni mu doon joxe qadiriya noonu la doon joxe tijaaniya noonu la doon joxe sazaliya xalwatiya taybiya tariqa yépp la doon joxe sëñ Tuubaa demoon na ba tollu foofu noonu la doon ne am na ñoo xam ne seen wirdu tijaan xayrul xadim moo leen ko jox moo ko wax radiya anni sibtu tijaani nee na dem naa ba góob ngërmande cheikh na ahmad tidiane chérif sëñ waa dafa doon joxe ya di joxe qaadiriya di joxe saazaliya yi ay maqaama la ci biir góor yàlla yi dow na ñëpp dañuy yegg foofu la déedéet boo fa yeggee wird àddina yëpp nga mën a joxe moom fa la tolloon moom Cheikh Fanta Madi Haydara waaye xaadimu rasul tolloon na foofale yal na yàlla taas ci barkeem Ceerno Abdul Karim Diallo naangel tolloon na foofale ndax moom moo jox wirdu Cheikh Umar Fuuti Taal moom Ceerno Abdul Karim Diallo mu jox ko Alfa Wele mu jox ko Alhaji Malick Sy mu dellu joxaat wird bi Ceerno Mahdi ci dëkk bu ñu tuddee Wuro Maadi boo jógee podoor da ñëw Guié ñëw Wuro Maadi mu jokk ko mu jokk Amadou Cheikhou mu jokk ko barke te mooy Amadou Ndat Seck di ci di kilifa yi ba comme ñoom nitu yàlla ñoom amuñoon xiiroo ak ŋaayoo li xew tey xaccoo tijaan la xaadir la murid la lii amuloon ci nitu yàlla lii turi yàlla la gis nga ku ko yellal nga jokk ko jeex na fitna yi am ci réew mi yëpp mooy loolu rek moo tax lii ñu bind ci histoire yi na ngeen ko sànn seen gannaaw na ngeen juboo na ngeen bëggante na ngeen soppante nitu yàlla yëpp ngeen jox leen cër tànt bi boo newoon ana tijaani léegi tànt bi jeex tant yi boo newoon ana qaadiri léegi tànt bi jeex boo newoon ana saazali naka noonu lépp mi ngi fi bu leen am xaar ma yàlla ak kenn na ngeen bëgg mboolem nitu yàlla yi moom Thierno Abdou Karim Diallo wirdi bu fukk ak benn la woon di wirdi Tijaaniya mu daje ku ñu tuddee Mohammed Hafiz As-Singiti kooku ne ko wirdi bi de doon na fukk ak ñaar mu ne kon ñi yore fukk ak benn nañ leen bàyyee seen fukk ak benn ñi amagul ñu jox leen fukk ak ñaar bi lii moo andi ñaari sole ñu naan ci kooku la jëlee déedéet dañoo laaxen ca biir ñi jëloon fukk ak benn bi mooy njaboot cheikh na hamahullah haydara ñi jël fukk ak ñaar bi ñoo njaboot cheikh mul fuuti ñoom ñëpp ki leen ko jox mooy cerno abdul karim jàll nangel njabootam di cerno moo di ibrahim moo ko joxoon maam alaaji abdullahi ñas lii ay tur yàlla la du diggante jaam ak sangam du diggante ji jabar ak jëkkëram lii diggante ay nawle la yore nga lu baax lu yóbbu nit ci yàlla nga jox ko mu daal di ko jëfandikoo yegg ci yàlla loolu ban ban xaccoo moo ci nekk ban xiiroo moo ci nekk ban ŋaayoo moo ci nekk sama wirdu moo gën sa wirdu xanaa yëpp dafa dul yàlla xanaa yëpp dafa dul yàlla kaaba bi benn la alquran benn la seydina muhammad benn la jibril mikail azrafil azrail kon ban ngaayoo moo fi amat salaatu bi moo gën salaatu bi ni muy génnee mooy tëggin ba ak ka koy jëfandikoo boo jëloon salaatu faatiya nga ñàkk sellal ni mu ko soxlaa kii def salaatu ala nabi kese moo gën sa salaatu boobale caabi bi du leneen caabi bi sellal dong la yàlla nañ yàlla may sellal kon nañu manko ñu dul jullit ñëpp ñu ngi manko ñëpp ñu ngi joxante doole waaye ñu jullit seet leen par parloo bi nekk suñu diggante ŋaayoo doom aadama jël xalimam ak kayitam yëngal léew yëpp ci diw moo raw diw ci diw la jàng ci diw ana kan moo amul sëriñ ci àddina bi ba Seydina Muhammad yàlla defa na allah moo sadidul ki ko xàllal mooy Seydina Jibril alayhi salaam dañ koy laaj dara mu ne muñ leen ba Jibril ñëw bu Jibril ñëw jox ko message bu mu jëlee ci yàlla mu soog ko wax ci nit ñi kon diw moo jàngal diw lii mën na xeex diw moo la jox turi yàlla loolu mën na xeex motul ŋaayo motul dogo nitu yàlla yëpp benn la woon ñoom ñëpp dañoo àndoon di ganelante di sagalante di sutaralante li mu bëgg mooy ñu dund loolu maag yéen majdul islam fi tawhidul kalam tedda ngay islam mi ngi ci benn la suñu baat ñu julli di donte jafeñ na nañ ci langaam rek incha allah bés na dikk mu yaatu lool lool lool lool di nuyu yaat muy jigéen yu set yu sell yi yal na yàlla fay leen yaa rabbi mbootaay bi tiijaan yaa ngi ci xaadir yaa ngi ci layen yaa ngi lépp a ngi ci sol yu weex def kaala yu weert yàlla nay colu aljana yaa rabbi yàlla nay colu aljana yaa rabbi bi jaay seydina muhammad eh, sallallahu alayhi wa sallam comme njël bi jot na damay joxe ñu nodd fa amasa dañuy nodd ñu dem ci jàkk ji jumaa ji julli bu ñëwee ñu ko ne gàmm tuuti ñu ñaanal ci soog a yeewee Mintito. A bɛ se ka wele k'i jɔn ka se la walasa